gaa yàlla mën na laa defal ci wàllu matériel lu ne gàññ waaye surtout sa xol waaw moo tax kooku lu mu ñàkk ñàkk ñàkk moom mu ngi ci àjjana ndax innal abraara la fi na'im wu baax ñi wat naa ne ñu ngi ci ay xéewal waaw waaye loo mën a am am mooy yàlla yaa ngi ci jahannama wa innal fujjaara la fi jahim fii lay tàmbalee moo tax lépp lu ñu yor nekkuñ en sécurité lu ñu yor seen xol yi du dal seen fit yi du dal seen réew yi tout le ñu ngi koy barricade ñu barricade ba foofu ci biir mu am yoo xam ne du leen fan neex waaw fenn neexu leen ci kaw suuf léegi nag dañuy dajale fu fu bari ngir seen dund neex ne nañ dem Las Palmas ngir mu neex quelque fan bu hiver bi jeexee wala jamono jafa soleil bi nekk nañ dem feneen foofu mënatu la neex ñuy ñu ngi chercher neex ci kaw suuf ak seeni jet privé lu ñu am waaye comme que kaafir la wallahi loolu du tax mu neex waaw waaw <laughs> kon liñ leen di matal seenu pay dëgg dëgg bésub taxawaay ba la bu keroogee nag faman zuhziha faman zuhziha 'anil nar wa udxila al jannata faqad faz waaw képp koo xam ne sorel nañ la safara ëllëg dugal la àjjana kooku moo tax waaw wa mal xayaatu dunya illa mata'ul ghurur ca suuratu Ali Imran te nag dunduk àddina gu gaaw a jeex gi nekk lu dul poñet moo xamante ne nii day naxaate guy jeex la waaw kon nag ah moom la yonent bay saa saam jël nii rek fa man ahabba an yuzahzaha ani nnaar wa yudxala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil aaxir waaw waaw moo tax kéefër moom mooy li gën a yées waaw moom moom amul mucc boo ko xasee deewaale noonu jeex na yow du yonent du malaaka du dara ñoo la mën a rambo ëllëg yow moom safara ngay dem xaalidiina xaalidan fi fa ngay sax kenn manu la faa génn wal iyaadu billah waaw mu ne wal yati ila an-naas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi waaw safara dugal la ajjana na lii nekk sa jikko de gëm yàlla du ay wax kese de gëm yawmal qiyaam du ay wax kese de ay jëf la moo tax mu ne wal yati ila naas nay dikke nit ñi alladhi yuhibbu li nga xam ne moom la bëgg an yu'ta ilayhi mu ñu koy dikkal li nga bëggal yow position boo nekk jëlal sa bopp bu dee yaay fa'il bii defal sa bopp maf'ulun bihi ne waa man bu ma ne woon maf'ulun bihi bi nan laa doon bëgg ñu doxalan teg man ah fay ah maf'ulun bihi fa'il <laughs> waaw <laughs> mooy yow lépp loo bëgg a doxalanteeg nit mooy yow yaay sujet bi yaay kiy def yaa jëfaakoon bi la nga war a jëf te sa jëf joo jaam conséquence ci ay nit muy dal ay nit wala nga koy la ngay def muy am ay jeexital ci nit ñi yow na xool bu doon yaay nit ñoo ñee keneen taxaw war a jëf jëf ji te bu jëfee jëf ji muy jëf ci man lay dal lan nga bëggoon kooku jëflante ci yow xoolal loolu rek waaw est-ce que nit dina bëggal boppam musiba déedéet. waaw bu boobaa nag kon ñooñu bu leen bëggal musiba boo nee président xoolal na nga jiite yow jamono dañ lay jiite est la nga leen di def bëggoon nga yow ba nga nekkul président wala bu mu la jëlee ba mënatoo daw dem Europe ak feneen fii ngay nekk ci réew mi fii est bëgg nga ñuy jox lan tey noonu léegi yaay seet waaw loolu la rek ni ngay doxalanteeg élèves yi seetal yow ba nga nekkee élève est que bëggoon nga ñu doxalanteeg ñoon yow. léegi ku nekk nag foo nekk rek yow tailleur bi ba nga jëlee ñaw jàmbur imagineel yow boolu loon tailleur tabaski di waa ji ñëw nga joxe sa njaboot ñëpp nga uddi uddal leen ay piis jox ko tailleur ngir mu ñawal la seetal yow boo newoon place kookee est-ce que bëggoon nga ko la def li nga nar a def kii yaay seet yow maçon bi boo newuloon maçon di tabaxal nit kër nit di la tabaxal kër est-ce que liñ njaa ji nga bëggal liñ njaa waa ko li njaa nax ko est bëggoon nga yow bu doon yow noon nga meloon yow bëggoon nga ko la seetal rek waaw <laughs> waaw ku bëgg nag yàlla sori la sawara dugal la ajjana ñu dugal la sori la ajjana euh, sawara dugal la ajjana boole na bul yem si naan damaa gëm kese yàlla ak yawmal qiyaam waaye wal yati ila an-nas alladhi yuhibbu an yutaa ilay ñi li nga xam ne moom nga bëgg ñu day dikkal moo al imam an-Nawawi bi muy taraali cal minhaaj mu ne hada min jawaami'i kalimihi sallallahu alayhi wa sallam wa badi'i hikamihi wa hadihi qaa'idatun muhimmatun fa yanbaghi al-i'tinaa'u biha wa anna al-insaana yalzamu an laa yaf'ala ma'a an-naasi illaa maa yuhibbu an yaf'ala an yuhibba maa yuhibbu an yaf'aluuhu ma'ahu mu ne gis nga lii bokk na ci jawaami'u kalimi rasuulillah mooy kàddu yu mëdd yi nga xam ne moom la ko boroom bi defal mu ne utitu jawaami'ul jawaami'ul kalim mooy ak yi nga xam ne dafa koy wax yi xikma yu rëy te man di mu ne lii règle la boo xam ne bu rëy njariñ boo xam ne dañ war a ñitti woo jullit bu ne dangaa war a takkoo di làmboo que ne yow doo def ak nit ñi lu dul li nga bëgg ñoom ñu def la ko mooy exemple yu ñu jox taan waaw te bokk man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir ku gëm yàlla ak ma eh, eh, eh, na na na bëggal boppam nit ki na nga bëggal boppam maa yuhibbu li axi waaw na nga bëggal sa bopp li nga bëggal sa mbokk sa mbokk na nga ko bëggal li nga bëggal sa bopp waaw <coughs> bëggoo bon bul bëgg nit bon bëggoo échec bul yéene nit ak échec. waaw allahu akbar mu ne wa man baaya'a imaaman fa a'taahu safaqata yadihi wa thamarata qalbihi falyu'tihi falyuti'hu in istata'a fa in jaa'a aaxar yunaazi'uhu fadribuu 'unuqa al-aaxar loolu lañ njëkke mooy lëkkaale mu bunt bi léegi ñu continuer ci xadiis bi continuer te ñëw ko ci Riyaad bi te ñu gisoon ko mooy Abdurrahmaan ibn Abdi Rabbil Ka'ba rahimahullah nee na fa danawtu minhu ma gën a jege Abdallah ibn Amr bi mu waxee xadis bii ne yonent may saa saa ma ko wax ma ne ko anshuduka Allah anta sami'ta hadha min rasulillah lii taxawoon nañ ci taxawoon nañ ko bi ci jotaay bii ñu génn leerlu te gisoo sëriñ si ñu leen di leerlu ñuy mer ak a nawet waaye jógal fii ndox ngay leerlu déedéet waaw dafa jël ay loxoom jëmale ci nopp yi ak ci dënnam ma sama nopp yi wa ko dégg sama xol bi dakk ko waaw merew ko neew ko toppal ne ah may wax saxaaba bu toll ni man may wax ah, loolu laa la wax képp kuy wax loolu saa yi laisse tomber loolu am na lu ñu ci jotaay bi ñu génn ak hadisu Abdurrahman ibn Yazid bële bi mu laajoon Ruzayq ne ko ndax lii yaa ko déggee yow lii nii ah lii nii nga fi nettali est-ce que dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaa ko jële ci Awf ibn Malik ah yow yaa ko dégg ci xaw mu ne ko i wallah waaw waat naa ko ci yàlla <laughs> waaw kon loolu taxawoon nañ ci ci xadis boobu nga xam ne bu ama am solo la woon taxawoon nañ ci na nañu yàgg muy xadis six cent soixante et un ci baabu alwaali la waaw léegi mu teg ci mu ne ah kon leerlu xam-xam loolu tekkiwul ñàkk teggin leerlu xam-xam kañ koy leerlu sëriñ bi waroo mer waaw léegi nag nañ ñëw ci côté bi nga xam ne moom la wax ne waaw bi mu waxee loolu nag ma ne ko mais fa qultu lahu hada ibnu ammika muawiyatu ya'muruna an na'kula amwalana baynana bil batil wa naqtula anfusana wallahu yaqul mu ne ko ah yow sa doomu baytix baa ngi di Muawiya mu ne ko sa doomu baytix bi de sa doomu baytix bi ah Muawiya mu ngi ni di ñu digal ñu lekk suñu alal yi su suñu diggante ci caaxaan ci neen ak ñu rey suñu bopp te yàlla nee na ah yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñu gëm yàlla bu leen di laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatil bu leen lekk seen alal seen diggante ci baatil lu dul mu nekk tijaaratan an taraadin lu dul commerce woo xam da ngeen koo gërëm te bu leen faat seen bopp ndax borom bi da leen a yërëm waa léegi laaj bi mooy ah ah waaye saa yi si naa mois bi da doon digal gaa yi lekk seen alal ci baatil <laughs> <laughs> ah, na de ah ñu ne la déglu li imaamu Nawawi wax ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne al maqsuud bi hada al kalaam li nga xam ne moom la waa ji jublu ci wax ji muy Abdurrahman ibn Abd Rabb al Kaaba rahmatullah alayhi mooy anna hada al qaa'ila lamma sami'a kalaam Abdillah ibn Amr ibn al Aas wa dhakara al hadiitha fi tahrimi munaazaati al-xalifati al-awwal wa anna ath-thaani yuqtal fa'taqada haadha al-qaa'ilu haadha al-wasfa fi Mu'aawiya li munaazaatihi 'Aliyyan radiyallahu 'anhu wa kaanat qad sabaqat bay'atu 'Aliyyin fara'aa radiyallahu 'anhu haadha anna nafaqata Mu'aawiyata 'alaa ajnaadihi wa atbaa'ihi fi harbi 'Aliyyin radiyallahu 'anhu wa munaazaatihi wa muqaatalatihi iyyaahu min akli al-maali bil-baatil wa min qatli an-nafs li anna qital li annahu qitalun bighayri haqq fala yastahiqqu ahadan ahadun malan fi muqatilatihi waaw <laughs> al-imam an-Nawawi mu ne rahimahullah al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne lim jublu ci wax ji mooy aji wax ji muy Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Ka'ba rahimahullah bi mu déggee waxu Abdallah ibn Amr lim ne moo dégg hadis bii yonent way saa saa wax ko bu ngeen jaayanteeg nit am keneen ku ñëw di xëccoog moom dóor leen doqam doq keneen ki ko gi ñëw di xëccoog wax ji da koo rappeler da koo tilti këi eh, way mais lii way saa dafa xaraamal bu ñu jaayantee ko xalifa bu njëkk keneen ñëw keneen kooku bu ñëwee di xëccoog moom na ko faat mu ne fa taqada hadha al qa'il hadha fi Muawiya léegi mu jàpp wax ji wasf ne ne melo gii yonent waaye saa saa wax kii ci Muawiya la parce que lu tax parce que moom daa ñëw xëccoog Seyna Ali xilaafa ji mooy Seyna Ali jaayante woon ak moom mooy xalifa jullit ñi moom mu jàpp ne comme Seydina Muawiya nag radiyallahu anhu daa ñëw xëccoo koog moom xilaafa ji waaw te comme que nag noonu la demee kon moom lañ waroon a faat te kon mooy nit ña ko jàppale waruñ ko woon jàppale waaw kay ndax jiitu woon na ñu jaayante woon ak xalifa bu njëkk muy Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah di jël alal di ko def. ya te lool mooy alal yi nga xam ne dañ koy du alalam kese alal yu réew mi ñam jiite woon fële ca Saam di ko def ci soldat yi ak ña ànd ak moom ngir ñu dem xare xare Siffin beek yooyu kon Seydina Ali radiyallahu anhu ak xëccoo ak xare gim xare ak moom loolu daa bokk ci lekk alalu nit ñi ci ci ci neen waaw waaye ña faatu ca xare boobee dañoo faatu ci li nga xamante ne nii mooy daa rey ay bakkan mooy mu ngi mel ni moo leen yóbbu ci au purgatoire fañ leen di faate ci abattoir bi ñu faat leen ci loo xam ne jaaduwul ndax xeex la boo xam ne day xeex ak koo xam ne kooku moo wakkoon xalifa dëgg dëgg dëgg moom daa ñëw gannaaw gi di xëccoo waaw kon nag te yelloowul kenn benn alal ñu koy jàppale ci xare bu mel noonee Allahu akbar <laughs> léegi ñu taxaw ci affaire bi <laughs> <laughs> lii la imaamu yi wax léegi mooy mooy waa ji dala wax ne position waa moom ni ñu ko gisee mais dañ naan la en fait à laaj bi wax ji mooy est-ce que Seydina Muawiya radiyallahu anhu da doon wootewu xilaafa bi Seydina Ali biñ jaayante Seydina Ali te loolu taxawoon nañ fi radiyallahu anhu yàgg nañ ko fi wax bi ñu faatee na Usman ibn Affan alayhi ridwanur rahimur rahman jullit ñi daal di jaayanteeg Seyna Ali te ña nga jiitu mooy ñoom Seyna Talha ñoom Seyna Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu après ñoom ñu def biñ jaayantee ñu génn dem Makka fekk fa Sayyidatu Aisha daaj demoon aj ndax jamonoy aj yi la ko nit ñi faat léegi ñoom ñu ne ak ñi nga xam ne ñooy c'est les grands gouverneurs gouverneur Sham rawatina Muawiya ko jiitoon Seydina Omar a ko fa tegoon mu nekkoon njiit ndax euh, frère am Yazid ibn Mu'a Abi Sufyan moo fa nekkoon Yazid faatu Seydina Omar daal di teg rakkam di Muawiya ca la ko Abu Sufyan ñëwoon mu koy jaale Abu Sufyan doomam ji faatu Yazid Abu Sufyan ne ko ibn Harb sayyidu Quraysh sayyidu Bani Kinaana ne Seydina Omar ci xilaafu Seydina Omar ne ko kan nga fa teg mu ne ko doo rakk mu muy doomam ji moom ñaar yëpp ay doomam lañ di Muawiya moom laa def mu remplacer ko Abu Sufyan na ko rafetal nga oh rafetal nga waaw waaw kooku mooy Seydina Omar moo ko fa tegoon Muawiya radiyallahu anhu moo ko faloon Sham Seydina Ousmane ñëw bi mu nee xalifa confirmer ko dindiw ko fa bàyyi ko fa moom bokk na ci ñi xam ne bañ déggee ne dañoo encercler Seyna Ousmane bëgg koo faat ñi nga xam ne pare woon nañ ngir def ay armes ñëw fekk fa gaay rajaxe leen Medina Seyna Ousmane moo bañ am ñu ko proposé ñu yónni ci Muawiya ndax ñoom am nañu ar am nañu doole waa Sham ngir ñu ñëw ak gouverneur yi indi ña nekk foofu mu bañ ne bëggul kenn di faatu deret di tuuru ndax moom Ousmane radiyallahu anhu léegi nag ñooñu ñoom Seyna Muawiya ñoom Seyna Talha ñooñu. te ñoo Seydina Talha dañoo ñoom jaayante nañ mais Seydina Muawiya dafa suspendre ak jaayantem da woon ñun duñu jaayante loolu ñi faat Seydina Usman ñu jàpp leen teg leen li yàlla wax moom ñoom Seydina Talha Seydina Zubayr ñoom Seydina Sayyidatu Aisha ñoo bokk ci lan ban côté nañ jàpp ñi faatoon ñi faat suñu xalifa ñu faat leen waaw loolu wax nañ ci keroog bu ñuy wax ci euh, Seydina Muhammad ibn Abi Bakr kàcc yu mag yi nga xam ne moom la euh, kàcc kat yi di wax te ñi kiñ ci jublu woon mooy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu waaye duñu ko jote <laughs> haasha manu la nekk waaw <laughs> haashahu loolu manu la nekk mooy Seydina Muawiya nag moom jaayantewul woon xam nga Seydina Talha jaayante na ak Seydina Zubayr mais Seydina Muawiya moom daa jaayantewul ndax ñoom ñee ñee Medina lañ ne moom Sham ne woon mais dana moom du jaayante léegi day suspendre jaayanteem da koy mettre entre parenthèses ba lii xew bañ rey ñooñu jàpp leen teg leen li war bu boobaa moom mën na jaayante Seydina Ali radiyallahu anhu ne loolu man da nekk fan lañ leen di jàppe ñooñu ñëw fii noot ñu Medina ba rey suñu xalifa nan leen di jàpp ak ñu bari woon ñuy jóge Misri ñuy jóge fële Irak ñuy jóge fu nekk nan lañ leen di jàpp xam nañ leen après ci kanam ba ba ñu retrouver suñu doole dinañ leen topp ku nekk ñu jàppale teg la li yàlla wax ñoom nag gisawuñ ko woon noonu moo indi yi liñ la waxoon après Siffin bi nga xam ne moo Seydina Muawiya moo jógee fële Sham ak ñooñu ba xare am kon loolu mooy Seydina Muawiya euh, nekkul woon dafa ne woon maay xalifa non waaw nekkul woon mooy wax booy xalifa moo tax nekkul ba fi Seydina Ali ne Seydina Muawiya masul a nekk xalifa faut que ça soit clair waaw te li doon xëccoo mooy ñun xatalat Ousmane dañ leen di rey laa wax waaw léegi nag ñun dañu nangu autorité kenn loolu ne day nangu ñi faat xalifa bi mu jiitu woon bi mu nekkoon ñu faat ko moom day nangu ne loolu lay dox ngir faat ñooñ ba pare c'est déjà le problème foofu mooy doon wax waaw sukk li ne Seydina Ali waxoon asad moo gën a jub te mooy li nga xam ne mooy li gën a jaar yoon te moo gën a tegu ci xel ak li nga xam ne mooy sharia ab yonent bi sallallahu waaw ci trouble yi amoon kii nag moom loolu la jàpp ne Seydina Muawiya da doon xëccoog Seydina Ali kon moom lañu waroon a faat mais nekkuloon dafa da doon xëccoog moom xilaafa non xëccoowul woon xilaafa daan maay nekk xalifa euh, waroo nekk xalifa déedéet moom ci boppam xam na jiitug Seydina Ali ci mbir mi ak ki mu doon ci yonent bi sallallahu li mu def ci l'islam loolu réeréwu waaye lii moo doon problème bi lii ma wax ni léegi nag moo tax ñoom ñu nekk Sham ñu nekk ay dissident waaw ñoom ànduñu di jaayanteeg Seydina Ali ibn Abi Talib waaw radiyallahu ta'ala anhu bali xew yooyu yëpp si fii nag yooyu am kii nag loolu la jàpp loolu laal na nag daa wootewuloon xalifa moo tax bi Ali biñ ko faatee julli ñi kan lañ jaayanteel mais Seydina Ali mooy ñeneen ñëpp ñu jaayante woon Medina ak ñoo ay Iraq yooyu Seydina al Ali Abi Talib radiyallahu anhu ci la woowe woon Muawiya daal di simmeeku ci li nga xamante ne mooy xilaafa gi daal di koy jox dajale jabootu Seydina Ali Abi Talib moom Seydina al Hasan wallahi inna ibni hada sayyid <laughs> saa saa waxoon ba mu nee gone yëkkati ko ci minbar bi di ko fóon di xool di ko xool di xool nit ñi naan sama doom ji sang la wala alla allah an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min al mu'minin la amaana te amaana saa saa mooy luy nela waaye seen teggin gu mat dina mat ak boroomam borom bi daal di jaarale ci moom mi yéwénal ci diggante ñaari kuréel yu mag ci way ngëm yàlla yi allah moo tax ñooñu loolu defu leen yéefar yonent way saasaam ne ci way ngëm yàlla yi waaw waaye kii moo amoon dëgg muy Seydina Ali ibn Abi Talib moo amoon dëgg te loolu euh, euh, loolu moom euh, yomb na waaw c'est connu de tous waaw moo amoon dëgg asadullahi al-ghalibi te bokk na li ko doon wane xam nga waxoon nañ la keroog bi sayyidatu Aisha doon wax naan dégg na yonent bay saat saam naan Ammar de du ñu ko du ñu ko tànnloo diggante ñaari mbir lu dul mu tànn la nga xam ne mooy li ci gën a mëdd la ci gën a yomb la ca gën a baax arshadahuma la ci gën a jub moo tax keroog yenn saxaaba yi nga xam ne dañoo àndoon position dina kii lu euh, euh, mu tuddati euh, nu mu tudd waaye Ammaar fàtte naa sax la baadoon waxat Sayyidatu Aysa ne ah man di dégg naa nen tibay sa san ne Ammaar duñ ko tànnaloo diggante ñaari mbir loolu la gën a tànn la gën a mëdd la gën a jub lay jël waaw moo tax saxaaba yi àndoon moom voilà loolu laa bëggoon a wax Muawiya bi ñu xamee ne Seydina Ammaar Seydina Ali la àndal ba faat nañ ko ci lañ ci lañ ne ya moo na Seydina Abdullah ibn Amr nii indi xadiis bii al imaamu at-Tirmidhi waaye lu jiitoon imaam Ahmad dafa solo dafa solo ah ku ñu naan Hanzala ibn Khuwaylid al-Anbari rahimahu Allahu ta'ala ñii ne al-Ghanawi dane man damaa nekkoon ci Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma ci noonu rek am ñaari gaay yu jóge ne la ñëw waaw ku nekk naan man maa rey Ammar mooy ci ci xare boobu noonu Siffin nga xam ne Seydina Ammar Seydina Ali la àndaloon ci armeem la bokkoon di ñaari kuréel yi jàmmaarlooyo ba xare am ba ay faatu am ñaari nit ñëw di xëccoo ku nekk naan walla man maa faat kii naan maa faat ku nekk naan maa ko faat fekk Abdallah ibn Amr ibn al-As mii mu nga fa woon waaw mu ne ah ah yéen ñaar ñii naan yéen a rey ku nekk naan naa ko rey yéen de <laughs> na leen leer ne musiba dal na leen waaw ndax man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax naan di wax Ammaar naan taqtuluhu al-fi'atu dina ko faat kuréel gi xam ne ñoo beew bi waxee loolu Seydina Abdallah ibn Amr comme wax dëgg ci kanamu njiit amul dara loo ciy ragal mu wax waxu yonent ne lii maa ko dégg man Abdallah ibn Amr yonent may saa saa wax ko Ammar laa illah kon ñun erreur lañ nekkoon waaw lii erreur la kon di xeex doon jàmmaarloog ñee mais moom xare wu woon Abdallah ibn Amr non bokkuloon ci xare bi de waaw léegi nag Muawiya ne ko mais kon lan moo tax ngay ànd ak ñun ba nga xamee lool kon lu la teree ànd ci ñoom mu ne ko. inna abi shakaani ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ati' abaaka maa daama hayyan wala ta'sih fa ana ma'akum wa lastu uqaatil yàlla <laughs> ah waaw waaw mu ne xam nga lu tax parce que bàyyam di Amr ibn al-Aas moom Muawiya àndoon mooy ñoo bokkoon position dañoo bokkoon loolu mooy nekkoon les grands gouverneurs de Seyna Omar waaye ak Seyna Ousmane ñu ñëwee da leen a confirmé mais après nag euh, kii euh, moo euh, Amr ibn as jëlee woon nañ waaye moom en tout cas mu ngi àndoon ak Muawiya ci cause boobu radiyallahu anhu bi bi Seyna Abdullah ibn Amr nii. waxee loolu mais ya kon erreur la yéen parce que moom xeexul bokkuloon ci xare yooya mu ne mu ne ko waawee ne ko waa léegi kon lan moo tax yow ngay ànd ak mu ne ko parce que sama baay moo ma mas jàmbat yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma atin abaka toppal sa baay maadaama xayal fekk mu ngi dund wala temps si te bu ko moy loolu mooy lan mooy lu mu la digal même bu dee mooy yàlla la nga def ko doo def mooy topp ko ci loo xam ne lu yiw la baax la waaye loo xam ne sax yow du la neex waaye du du bàkkaar topp ko ci loolu même bu dee neexu la topp ko ci loolu te ko moy waaw moo tax mu ne ko fa ana ma'akum moo looloo ma tax ma ànd ci seen ma nekk nii ci seen biir waaye walastu qatil waaye nekkuma kuy xare di xare ci na contre Ali man defuma ko damaa nekk nag ak sama baay parce que li ma yonent bay saa saam dénkoon ci laa ne gis saxaaba yi bu leen yonent bay saa saam waxee dara moom mii gis nañ la mu ko dénkoon naan ko te bàyyi ma ko ñëwoon jàmbat yonent saa saam ci dañ koo may soxna ba pare voilà muy wor ba ci ji di di di di di naafila guddi mu woo ko ne ko loolu dëgg la mu ne ko waaw loolu laay def de mu dénkoon ko ci wàllu koor yi ba mu ko naan ay man naa lu ëpp lii lu mu ko wax mu ne ko lu ëpp lii ba mu wax ko si siyaamu nabiyillaahi daawud wooru seydinaa daawud alayhi salaam mu ne ko mën naa lu ëpp lool mu ne ko amul lu ëpp ak li muy jàng alxuraan ak yooyu bàyyi ma ko kalaame woon waaw mooy loolu moom la jàpp ba ni nekkee mag loolu ko yonent way saa saa waxoon ci woor bi alxuraan bu manul day jàpp bés yam manula woor ya nga xam dafa faible ndax magi bi après da koy fay ak alxuraan jël lépp bàyyi biñ ko ba loolu moo tax Seydina Abdallah ibn Amr nekkoon ñooñu ci gis foog ne ñoom dafay bokk ak ñoom di def ak ñoom li mu ne leen moo tax moo ay yii nan ma dégg yeneen bay saab saab ne way Ammar Allahu akbar waaw way Ammar waaw taqtuluhu eh, na ko Seydina Abu Hurayra ñoom ñépp si daal dinañ koy solo akbar kon loolu lu ama am solo ngoogu waaw loolu lu ama am solo ngoogu waaw kon loolu ah ay signe la yu bari yoo xam ne yu leer que ni ki amoon dëgg mooy Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib waaye sauf que Seydina Muawiya xëccooguloon ak xilaafa ak Seydina Ali ibn Abi Talib waaw léegi <laughs> moo tax bi nga xam ne Seydina al-Husayn ci la ko jox affaire bi al-Hasan boobu parce que al-Husayn moom àndu ci woon mais bon ab pomme bi mag gi loolu la décidé te loolu la wax waxtaan te ñoo Abdallah ibn Jaafar ak yooyu sayyidina Abdallah ibn Jaafar ibn Abi Talib cousin wam di daal di ko ci dëggal ne ko yal na la yàlla fay yiw wulli feetu yonent bi alayhi salaatu salaam yal na la yàlla fayal leen yiw waaw mu wax al Xuseyn wax ak moom al Xuseyn ànd ci woon radiyallahu mu décidé loolu jox euh, xilaafa gi Seydina Muawiya takk bagaa dank waa ñépp doomu Seydina Ali yëpp waaye Seydina Al-Husayn mooy boo amee kilifa tamit noonu la dana ko yow da yaa mat ci doomu Ali yi te yaay suñu kilifa waaw fa inna hawaana li hawaaka tabaa waaw ñun nag li ñu bëgg yow li nga bëgg lay topp waaw même bu dee ànduñu ci li nga bëgg it moom la topp waaw boo amee kilifa mais ay waa suñu war naw ci ah ah waaw loolu mooy affaire bi léegi nag kee daa jàppoon ne léegi xare yooyu nga amoon ñetta faat ak yooyu yëpp moom moo leen faat mooy da leen a faat ci caaxaan Seydina Muawiya parce que yóbbu na leen ci loo xam ne loolu du loolu loolu mutaawil la mooy ñoom dañoo interpréter waaw waaye ida te yonent lay saa saa waxoon na ki nga xam ne mooy juge bi bu dee dafa àtte fa asaaba mu mu daj dëgg dina am ñaari pay bu dee nag dafa ki nga xam ne am na euh, euh, habilité habilité na ngir joxe àtte jële ci sariya bi bu dee nag dafa juum koom dina am euh, benn pay kese lay am loolu moo leen dal ñoom mutaawil la waaw mooy dañoo jàpp ne lii mooy lii war a taxaw waaye dañoo jël suñu deretu xalifa bi voilà te ñoom ay bokk lañ ci deret ñoom waa Banu Umayya lañ ci Seydina Usmaan ci ñoom la bokk waaye surtout mooy seen xalifa te kilifa yi dañ ko julli ñi loolu day tax gaa yi ñeme boo liggéey ku nekk ñëw mën a rey ku nekk mais Seydina Ali radiyallahu anhu li mu leen waxoon moo tax ñoom Seydina euh, Talha Seydina Zubayr ba mu dajee ñoom foofu la ca Jamal wax ak ñoom ku ci nekk dafa dëpp di dem bi ñuy dem ci la ay gaay rey waaw ñoom moom ginnaaw ñoom rey leen ci xare bi dañoo bañ gisee Seydina Ali wax ak ñoom lañ dëpp di dem bi ñuy dem euh, ñu faat leen waaw wal iyaadu billah moom Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Az-Zubayr la al-Awwam radiyallahu taala anil jami kon affaire bi lii la <laughs> waaw kon Seydina Muawiya da leen doon digal ne la lekk leen alalu gaay ci baat bi moom moo jàpp ne li mu doon def waaw <laughs> loolu lekk alalu nit ñi la mu ngi mobiliser alalu nit ñi ci xare yoo xam ne ndekete amu ci dëgg quoi voilà mooy euh, euh, loolu kese la mooy dafa jàppoon ne lii saxaaba ya nga noonu da nga foog dañ doon raggalanteeg moom gannaaw non dañoo jàppoon ne ñoom ñoo am dëgg ñii lañ war a def parce que man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana la borom bi wax képp koo xam ne eh, eh, dañ koo faatal li nga xamante ne nii mooy mbokkam ah kooku defal nañ ña nga xamante ne mooy ka yor ay mbiram sultaanul pouvoir mu fayu jël soit mu laaj deretam ne nañ ko rey wala rek mu laaj li nga xamante ne mooy ay indemnisation kon nag fala yusrif fil qatl innahu kana mansura waaw kon nag affaire bi loolu la ku ci nekk jàpp la nga jàpp ne lii la waaye li nga xam ne mooy dëgg mooy li nga xam ne moom la amirul mu'minin wa rabi'u xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abul hasan wal husayn ki nga xamante ne mooy eh, eh, eh, abu turab radiyallahu anhu asadullahi al-ghalibi radiyallahu anhu moo amoon dëgg wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu kon nañu jeexal xadis bi insha allahu taala bii di ñëw ñu gis beneen xadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadis bi nga xam ne <coughs> mooy six cent soixante-neuf insha allahu taala allahu taala alam wa sallallahu wa sallama mais parewul <laughs> da ngaa sonn saa yi bëgg a kii ah bi yaa fi ñëw di xaabaabal kay eh, defoo trente minutes defoo une dem di da une quarante ah <laughs> wala naa sonn ah këri góoti de moom bi mu waxee li kon leeral nga wax jooju <laughs> moom interprétation bi am lii tax na du fiqa déedéet mooy loolu nga ko jàppe mooy xew-xew day am kii dégg ko nii kii gis ko nii kii gis ko nii jàpp ne lii woo ko waral kii jàpp ne lii woo ko waral wala man jàngat bii laa ci am ci am ci njàngat yu wute loolu ay jàngat ci ay xew-xew yu am manoo ci ñëw ne wala lii wala lii kiim kii sawaayu no dé waaw nee na bi mu waxee Seydina Abdallah ibn Amr lii nag moom Abdurrahman ibn Abd Rabbil Kaaba rahimahullah nee na fa sakata saa mu noppi ay ci biir summa qaala mu ne ati'hu fi fi ta'atillah Muawiya daal comme que loolu nga ko jàppe yow da leen digal mooy yàlla ma ne topp ko ndax jamono yooyu moo fi nekk xalifa kii li muy wax dafa weesu mooy fekk na Seydina Ali ñawatu fi Seydina Muawiya moo fi ne ma mu jàpp ne kon kii waru foon a nekk kon kon xeex gam doon xeex Seydina Ali ak yooyu kon amul woon saas te moom dañ ko waroon a faat léegi mu ne léegi comme que moo fi nekk te loolu dañ ciy xam ne koo xamante ne nii euh, euh, euh, mooy da koo fekk ci ci compréhension mooy même loolu la mais moo fi nekk njiit léegi topp ko waxu ko jëlali aar ma kon xarit moom déedéet déedéet dana ko ati'ahu fi ta'atillah topp ko ci lépp loo xam ne topp yàlla la wa'sihi fi ma'siyatillah waaye na ko mooy moom Muawiya mi jiite jullit ñi leen ci lépp loo xam ne mooy yàlla la du lii la yore tooy saa saa wax ñaata xadiis yi ñu fi romb fii buntu bi yëpp jarul ñu ci ñëwaat du loolu la moo tax sànq ñu ne la mën nañu ne boo gisee mu ne Muawiya boo gisee ma nekk ak yéen. mooy sama baay moom moo doon toppal sama ba euh, euh, yonent bi saa saa moo doon toppal sama baay fekk mu ngi dund loolu mooy ci loo xam ne euh, kii la du mooy yàlla waaw ak loo xam ne même bu dee naqari na ko neexul ci moom mooy ko topp rek waaw ndax mooy kilifaam te moom la ko yonent bi saa saa ne topp ko topp ko waaye lépp loo xam ne mooy yàlla la loolu moom du ko topp. kon nag loolu la moo tax mu wax ko kiita te loolu tamit beneen lëkkaal la bu am baabu wujubi ta'ati wulaatil amr bu mu am ak bunt bi yoo xam ne Ibn Amr moo ko wax waa ji laay biir ko loolu it nga gis ki yow boroom xam-xam bi boo gisee kenn ci taalib yi koo xam ne am na compréhension bu demewul noonu wala njuumte gu nekk ci li mu dégg mbir yi laay biir ko li gën nga xam ne ak diinu nasiha li yeneen tubaab saa saa waxoon ah diine ji moom wulaayu biir la waaw kon nag kon loolu la mooy nga biir ko. mu ne ko topp ko ci topp yàlla waaye nag mooy ko ci li nga xamante ne mooy yàlla bu la digalee mooy yàlla te loolu mooy képp kenn la wax képp kenn ku la digal mooy yàlla na nga bañ waaw te dinañ gis hadith yi ci kanam yi koy wane kon nag ñu yem noonu bi di ñëw kon fii nag fay pare nañ insha allah ah nañ nga ma ko def waaw na la des des na hadith bi <laughs> te yaa ngi may reprendre rek waa nga dëgg de hadith bi war na ñëw <laughs> ñaar hadith <laughs>